turam di woon Utbatu ibn Asiid ibn Jaariya ibn Asiid ibn Abdillah ibn Ghiyara ibn Awf ibn Thaqiif dàkkantalam ne woon Abu Basiir as-Saqafi bokkoon ci waa Banu Thaqiif turam kon di woon Utba di doomu ku ñuy wax Asiid Asiid boobu di doomi Jaariya jaariya boobu di doomi asiid asiid boobu di doomi abdillah abdallah di doomi riyara riyara boobu di doomi ko ñu awfu awfu moomu di doomi saqiif bokkoon ci waa taaif ci waa saqiif dàkkantalam nag moo doon abu basiir te lool la gën a siiwe newoon la woon ci waa banu zuhra ci waa quraysh benn clan bu rëy ci waa banu zuhra ñooñu bokkoon ci waa quraysh ah am na nag ñu ne ubayd tuddoon waaye ñooñu dañoo juum turam moo doon abu utba utba ibn asid di abu basir athaqafi radiyallahu anhu keroog kon bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jógee umratul waa Makka ne ko doo fi dugg mu daldi ñu bin ñu jël accords yi ñu ñibbi te bu ñu fàtte ne accords yi yu yonent bi aleyhi salaatu bindoon ak ki nga xam ne mooy Suhayl na Amr bokkoon na ci comme ni nga xam ne noonu la ko Suhayl waxe woon keroog bi nga xam ne ci lay wax mbir yi di wax ngir ñu daldi bind accord yi bokkoon na ci mu ne woon këne ala annahu man ata muhammadan min qurayshin sallallahu alayhi wa sallam bi ghayri idni waliyihi raddahu alayhim wa man jaa qurayshan mimman ma'a muhammadin lam yarudduhu alayhi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci accord yi li accordu Xudaybiya yi waxoon di sulxul Xudaybiya moo doon ne képp koo xamante ne nii dafa bokk ci waa Quraysh dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te amu ci ndigalu waa Quraysh di kuffaaru Quraysh ni di kilifaay koo kële moo xam dafa tuub wala tuubul mu ñëw Medina ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam est obligé mu delloo ñu ko ñun waa Quraysh te képp koo xam ne ci ñoom la bokk ci yéen jullit ñi jóge madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam daldi ñëw fii ñun ñii fii ci Quraysh duñ la ko delloo looloo doon accord bi nag ci kaw accord yooyu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi jële Xudaybiya bi nga xam ne ci la jóge fële Xudaybiya ñibbisi imaam Ibn Isxaaq nee na bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñibbisee jóge Xudaybiya ñibbisi moo tax mu ne fa lamma qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ataahu abu basir utbat ibn asid ibn jaariya wa kaana mimman xubisa bi makka mu ne ci la ko bim ñëwee ba weer yi ndax ay weer la def ndax ay fan loolu ëmp nañu waaye mel na ni yàggul mu ne ci la ko dikkale Abu Basir di Utba ibn Wasii te moom dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne nii dañ ko jàppoon màkk prisonnier te ñi ko jàppoon prisonnier màkka moo doon kuffaaru Qurayshin yi te moom dafa bokkoon ci ñi nga xam ne mooy jullit ñi nga xam ne dañ leen doon néewal doole biir Quraysh ñu leen di mbugal te dara waralul mbugal boogu ñu leen doon def lu dul ne qaalu rabbuna allah buur yàlla de mooy suñu boroom looloo ne woon sababu reson wu mbugal yu tar yi leen doon dal moom Abu basiir mii nag dafa bokkoon ci ñooñu ba pare waa Quraysh fexe woon daal di koy tëj di leen mbugal mu ne nag bi nga xamante ne nii ah ci la daal di agsi dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne kataba fiihi Azhar ibn Abdi Abdi Awf ibn Abd Abd ibn al-Harith ibn Zuhra wal Akhnas ibn Shariq ibn Amr ibn Wahb ath-Thaqafi ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam léegi nag bi nga xamante ne ci la jóge Quraysh ñëw ci yonent mi alayhi salaatu wasalaam ku ñuy wax mbokkam moom Asid bi Utba ibn Asid wax naa la xaliifu bani zuhra la woon seen allié lañu woon a ah, azhar ibn abdi awf ibn abdi ibn alxaaris ibn zuhra daal yónnee ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo al axnas ibn shariq ibn amr ibn wahba thaqafi moom mu doon kii di mbokkam ci wàllu deret kee di mbokkam ci wàllu ndax ay allié lañu woon ñu yónnee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw mu ne wa ba'atha rajulan min bani aamir ibn lu'ay wa ma'ahu mawlan lahu ñu daldi yónni ñoom ñaar ñii al axnas ak azar ibn abd awf ñu daldi yónnee ñu daldi yónnee ci moom ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñaari ñaari nit imaam ibn Isaaq ne dafa yónni benn waay boo xamante ne nii ah, min bani Aamir ibn Lu'ay ci waa bani Aamir di mbokk ñoom Suhayl ibn Amri ci waa Quraysh ibn Lu'ay moom la yónni wa ma'ahu mu ngi ànd ak mawlan lahum waaw mu ngi ànd ak moom seen benn koo xam ne ñoom ñoo ko libeere woon walla seenu jaam la ñu daldi ànd ñoom ñaar ñooñu ngir ñu dem daldi laaji yonent bi ki nga xam ne mooy Abu Basir ngir mu daldi koy delloo bu dee imaam Ibn Sa'd moom indi turu ñooñu waaw te xadiis bii nii bu imaam ibn Isxaaq bii imaam alxaafiz albuxaari yi raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo comme ni ne ci kitaabu shuruu bi muy nettali li nga xam ne mooy sulxul xudaybiya nettali boobu ci kitaabu shuruut indi na fa nettali bii bu abu basir bii di utba ibn asiid asaqafi radiyallahu anhu imaam ibn saad moom ci at tabaqaat dane mawlaa boobu noonu ñu wax sànk moom yuqaalu lahu kawsar mu ne kooku kawsar lañ koy wax nee na bi ñu agsee nag ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan lañu wax bi ñu ñëwee ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu agsee ñoom ñaar ñooñu ci kitaabu ci riwaay imaamul Buxaari yi biñ ci kitaabu shuruu ndax foofu imaamal Buxaari raxmatullaahi alayhi dafa wax foofu bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam summa raja'a annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ila almadinati fa jaahu abu basir rajulun min qurayshin wa huwa muslim mu ne yonent bi alayhi salaatu bi mu delloo Medina am benn góor bu bokk ci Quraysh ndax mawlal qawmi minhum moom saqafi la waaye mawla bani zuhra min Quraysh looloo tax ñu boole leen ci waa banu zuhra moo tax min qurayshin benn góor ci waa quraysh wa huwa muslim tamam jullit la bi mu ñëwee fa arsalu fi talabihi rajulayn waa quraysh yónni ñaari nit imaam ibn isxaaq ci riwaayam bi wax na ñan la azhar ibn awf ibn abd awf ibn abd ibn alxaaris ibn ak al axnas ibn shariq ibn amr ibn wahb al thaqafi ñu daldi yónni ñaari góor ñoom ñaar ñaari góor ñan lañ yónni mooy rajulan min bani amir ibn lu'ay wa ma'ahu mawlan bi nga xam ne nag ci lañ dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci riwaay imaam ibn isxaaq mu ne ñoom comme que dañoo bind ab lettre jox ko ñoo ñële ngir ci biir leet bi ñu ngi ci def ne yonent bi aleyhi salaatu salaam delloo ñu Abu Basir ndax accords yi ñu jëloon barki Dembo Njaay delloo ñu ko même bu dee dalaa gëm ndax Quraysh la jóge ci riwaaya imaam al Buxaari rahmatullah aleyhi mu ne foofu dañoo ñëw ñu ne bi ñu ñëwee fa qaalu ñu ne ñaar ñooñu ñëw ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam al ahd alladhi ja'alta lana fa daf fa dafaahu ila rajulayn dañoo ñëw ne ko ñu ngi lay fàttali sulxul xudaybiya accord yi nga xam ne moo dox suñu digganteeg yow ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi leen jox abu basir ngir ñu daldi koy delloo makka ci riwaaya imaam ibn isxaaq bi foofu la gën a leerale dane bi yonent bi aleyhi salaam wassalaam biñ ko liiralee li nga xamante ne mooy li ñëwoon ci téere bi ci li nga xam ne moom la fi ñaar ñiy indi ngir réclamer Abu Basir mu ne fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne yaa Aba Basir inna qad a'taynaa haa'ulaa'i al-qawm maa qad 'alimt wala yasluxu lana fi diinina alghadr wa inna allaha jaacilun laka wa liman macaka min almustadcafiina farajan wa maxraja fantaliq ila qawmik yonent bi aleyhi salaatu wasalaam liir lettre bi en tout cas jot na laal ci bataaxal bi tax ñii ñaar ñii li leen fi mu woolu abu basir ne ko aba basir Utbat ibn Asiid radiyallahu anhu ne ko yow Abu Basiir inna yow kat xam nga ne qad a'taynaa haa'ulaa'i al-qawmi maa qad alim maa qad alimt yow kat umpulowoo xam nga ne jox nañu waa Quraysh ñii waa Quraysh dañ leen a jox li nga xam ne umpulowoo ko mooy suñu kàddu te gis nga accord ya xam nga la ca ne mooy képp ku jóge ci ñoom même bu dee jullit nga ci période de trêve bi daldi ñëw dikkal ma dama leen koy delloo loolu xam nga ko te nag wala yasluhu lana fi diinina al ghadr te nag ñun yëwanul ci ñun mooy jullit ñi ñun duñu war te yëwanul ci suñu diini ñuy war Allah ay jullit foo ne ambassadeur nga fa war waaye nekk foo xam ne lu fa yàq lu fa yàqu ñépp xam ne jullit a ko def allahu akbar xoolal li yonent bi aleyhi salaatu salaam wax wala yasluxu lana fi diinina al te yeewanul ci suñu diine ñuy wor ñun duñu wor joxewoon nañ suñu kàddu kon nag abu basir xam nga ni mu demee ah yëgal ne fa wa inna demal te nga xam ne buur yàlla dina la defal jaa'ilun laka dina la defal waliman ma'aka ak ñi ànd ak yow minal mustad'afina ci ñi nga xam ne lañuy néewal doole farajan dina leen utal pajum aajo wa maxrajan dina leen utal issue ci metti di ngeen ne di ngeen gis bout du dina leen ci génne mu ne ko kon nag fantaliq ila qawmi kon demal ci say ñoñ waaw lii mooy principe l'islam waaw parole boo ko xasee joxe danga koy respecté alladi allama dunya sidq wal amaana alayhi salaatu wassalaam mi jàngal àddina bi dëggu ak kóolute neewul ne comme que agsi naa man ba may signé mbir ya waaye contrainte laa newoon ndax seen territoire laa newoon ñëw naa kii ñëw na dara hé ñibbi leen non non la jullit du wor yéwénul ci koo xam ne jullit la ngay wor wala yasluxu fi diinina al ghadr ay waay woraate ni mu tasaaroowe baynal muslimiin wa baynal muslimiin wa ghayril muslimiin biir jullit ñi xoolal ni ñuy dribble waate ku nekk jàpp ne nag ku ko sa def saay am naa ko amoo ko de sa bopp nga am wallahi sa bopp nga am koo xam ne ñoo xam ne ñoom il excelle dans l'art de war la tromperie moom moo fi siiw xaay waay ñooñu xanaa dégguñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala yasluhu lana wala yasluhu lana fi diinina al-ghadr te yëwanul ci suñu diine ñuy war kon ñun duñu war mu ne Abu Basir kon nag fantaliq ila qawmik kon nag demal fa nga jóge woon ci waa Quraysh boole ko ñaar ñii ko jëlsi ñu ànd di dem mu ne qaala léegi abu basir ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam atarudduni ilal mushrikiina yaftunuunani fii diini mu ne yow yonent bi alay yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ndax danga may delloo ci yéeféeri Quraysh yu bon yii waay waay ndax danga may delloo ci mushrikuuna yii bu ko defee yaftinuunii fii diini ñu may fitnaal ci sama diine te fitnaal sa diine waaw ko faar yi moom mën nañu dóor ba nga tubbi moom waaye ah parole la parole la te yonent bi alayhi salaatu salaam ñaanal na leen te wax na leen lu leer inna allaha sa jaa'ilun laka wa liman ma'aka farajan wa maxraja dina la defal ak ñi mel ni yow minal mustad'afiin ñii néewal doole dina leen utal pajuk aajo te dina leen teggil metti di ñu nekk dina leen wan buur yi te yonent bi alayhi salaatu salaam yaqiin la am ci loolu boroomam xamal na ko loolu moo tax leeroon na ko ne ñiy dem du garaaw moo tax am na ci benn riwaaya boo xam ne mu ngi saxiix yi euh, bi ñu xam ne ci la jël akoor yooyu wax def nangu yi ba jullit ñi ñenn ñi di mer daleen ne képp koo xam ne jóge na ci ñoom di ñëw ci ñun mooy ku ñuy sonal foofu buur yàlla dina ko dimbali waaye nag képp koo xamante ne dafa jóge ci ñun di dem ci ñoom abadahullah buur yàlla dina ko soril dina ko mooy kooku ku dem ba lislaam doyatu la nga dem ci kuffaaru Qurayshi ni ngir ne fa mu ne kooku buur yàlla mooy lu bon la woon lu ne suñu biir mu daal di ñu koy génneel soril ñu ko te buur yàlla dina ko soril yërmandeem waajooju kon abu basir na yow yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndax danga may bàyyi delloo ma ci yéeféer yi yaftinuuna nii ñu may fitnaal fii diini ci sama diine qaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ba léegi ci sax ci riwaaya imaam al ibn isxaaq rahmatullah aleyhi wa an abi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa aba basir intaliq fa inna allaha taala sayaj'alu laka wa liman ma'aka min wa maxraja mu daal du koy répéter li mu ko waxoon waaw ki am yaqiin ci boroomam boroomam xamal ko mbir yi mu répété ko lool lu muy metti metti yàlla wan na ko ne ñii dinañu dinañu génn ci lii dina teggeeku ci ñoom moo tax mu ne ko yaa aba basir mu répété ko na ko yow abu basir fa inna allaha taala yëgal ne buur yàlla mu kawe mi sa yaj'alu laka dina la defal ci futur proche <laughs> gis nga siin Euh, moo moo kii la nu mu tudd mudaari' am nga dafa am futur proche ak futur lointain sa futur proche la saw fa mooy futur lointain yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko fa inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla ta'ala mu kawe mi sayajaalu la ko dina la defal ci lu yàggakul léegi paa yow kese wali man maaka ak ñim ànd ak yow te mel ni yow kaa minal mustadafin bokk ak yow kaa ci ñi ñuy néewal doole farajan pajuk aajo wa maxrajan dinañ génn ci met dina leen génn ci metti yiñ ne moo tax jullit loo man di nekk nekk tamit ci mettit yu àddina yii lii lañ lay wax waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam lañ lay wax waxu borom bi lañ lay wax inna ma'al usri yusra inna ma'al usri dëgg-dëgg nekk na ànd na ak li nga xam ne mooy ay coono usran yomb yomb yi ñu ngi fi waaw wa ma ja'ala allahu aleykum fi diini yàlla defalu leen ci diine ji loo xam ne ay metti la yii nii ay nattu la yoo xam ne manu la ñàkk day gën tëgg ni nga xam ne moom la forgeron bi di jële feer bi def ko ci biir taal bi di ko tëgg di ko dóor ngir mu gën leret gi mën a mën a mën a étinceler or beeg fer bi nattu yi tamit noonu la ci jullit waaye lu mu yàgg-yàgg doo du yàgg buur yàlla teggil la lool moo tax mu ne ko buur yàlla de dina la defal yow aba basir sa yaj'alu laka wa liman ma'aka min al mustad'afin ci futur proche lan la lay defal farajan wa maxraja am pajuk aajo ak li nga xam ne mooy teggil leen utal leen fu ngeen jaar ba metti gi leen dal teggee ah, léegi kon fantalaqa ma'ahuma abu basir yonent bi aleyhi salaatu salaam delloo ko gaa yi jox leen ko ñoom ñaar ñu ñu yóbbu ñu ànd ak moom mu ne xatta ida kaana bi dul xulayfa ba ni ñuy agsee bërëb bi naan dul xulayfa boo génn medi boo génnee medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ci riwaay imaam al bi raxmatullah mu ne bi ñu àggee xatta ida fa xaraja bihi xatta balaga dal xulayfa fa nazalu yakuluuna min tamrin lahum ñu daldi agsi dul xulayfa ñu daldi wàcc di lekk ay tàndarma foofale mooy ah, a peut-être aña jot ñu génn ci seen provision yi di lekk ci tàndarma ji ci riwaa imaam ibn isxaaq bi mu ne biñ àggee dul xulayfa jalasa ilaa jidaar ci la toog ci benn mur bu ne foo fële wa jalasa maahu saaxiba ñaar ñi mu àndal alqurashi ñoo ñële jóge waa qurashi yónni alaamiri ak ki nga xam ne wa mawlaa ñu daldi ànd mu ne fa qaala abu basir abu basir ne asaarimun say asaarimun sayfuka yaa axaa bani aamir abu basir biñ toogee mu ne di sieste di lekk di lekk mu xool jaasi qurashi bi mooy banu ki bokk ci waa bani aamir ne ko yow est-ce que sa jaasi ji moom saf kii na ñaw naam vrai jaasi nga yor xaala naam mu ne ko waaw jaasi ji ak a baax mooy naan waaye sa jaasi ji est baax na moom naam mu ngeen ko bu baax mu ne ko ak jaasi ji wa baax naam xaala mu ne ko anzur ilayhi est-ce naa xool gis sa jaasi ji man nga ma ko aal ma xool waa ji na ko waawow xoolal pour nga gis li ma la wax jaasi ju baax a ngi ci riwaay imaamal Buxaari bi mu ne bi nga xam ne ci lañu toog mu ne fa qaala Abu Basir li ahad li ahadir rajulayni Abu Basir wax kenn bi ñuy lekk noon ci tàndarma yi mu jekk ne kenn ci ñoom wallahi inni la ara sayfaka hadha ya fulan jayyida mu ne toog ñoom ñetti di lekk mu jekk xool jaasi ji ne ko ah yow de diw wat naa ci yàlla ne sa jaasi ji sa jaasi ji baax na gis naa ne jaasi ju baax la waa ji nag xam nga loolu loolu loolu mooy ak tagg la yaa ngi mooy dañuy gis ne gars yi ñu ngi may tagg mu ngi mel rek waa juñ naan hiw saay sa oto bi baax na oh ni moom noo ko jënd xam nga loolu nit du ci mer en plus day xam kon day jàpp ne waa vraiment naxuñu ko te quand même vraiment yor na oto waa ji nag bi mu ko waxee lool waa ji fas fastallahul aaxar waa ji daal di génn jaasi ji fa qaala mu ne ko ajal wallahi innahu la jayyid laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu bihi thumma jarrabtu waa ji ne ko ajal ajal mooy <laughs> mooy bu ma waxee ne lii moo xaw ma ne la est ma ne la ah kay waaw waaw waaw kay mooy yooyu waawaw ajal wallahi waat naa ko ci yàlla innahu la jayid jaa si ji ak a baax laqad jarrabtu mooy dañ ko wax loolu rek mu génn jaasi ji nag di bàkku na ko wax nga dëgg sa sa kàddu ca kaw wat naa ko ci yàlla jaasi ju baax a ngi yëgal ne nag laqad jarrabtu bihi summa bi bihi summa jarrabtu hay way ji maa ko expérimenté jaasi ji <laughs> expérimenté naa ko expérimenté wat ko waaye expérimenté wat ko pour bëgg ko wax yàgg na maa yàgg naa ci cor ay ci ci toolu xare ak lu ma ci lu fu ma ko woomu wuyu ma du benn du ñaar du ñett lu ma lu yu ma ko utiliser fa qaala abu basir abu basir ne ko arini anzur ilay est ce que nga maa aal xool ko mu ne fa am kanahu min waa ji daal koy jox ndax am na confiance ci moom mu ne fa daraba bihi hatta barat mu jë bi na ko la ko jël ba téye ko bu baax rek fëgg ko ko ba waa ji sedd guy génn àddina yëngootul mu ne wa faral aaxar hatta atal madina deuxième waay bi mooy mawlaa bi ne fees ni mu gisee Abu Basir di dóor waaj ay jaasi moom mu ne fees daw fan la jëm Quraysh mukk Dal Xulayfa Medina la gën a jege daa mën a daw foo ba ba Quraysh mu daal di daw jëm ci yonen Medina fa daxalal masjida yaadu mu ngi dugg ci jàkka ji dugg ko xil yoo xamante nii bi muy dugg ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ko gis dee li wolof njaay naan ku bëgg a dee wéqu moo ko dal gis dee goo weex mooy li mu def kële moom la may def mu àbb njool mi mais ni mu allure bi mu duggee ci biir jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam kenn mënu la koo nettali fa qaala mu ne rasul fa qaala rasulullah yonent bi alayhi fekk mu ngi ci biir jàkka jeeg saxaabaa mi radiyallahu anhum xiina ra'aahu bi mu séenee waajib feeñ ci buntu jàkka ci taw dugg ni ci duggee jut si ko mu ne laqad raa dëgg-dëgg kii di ñëw de gis na dëgg-dëgg lu ko tiitloo boroom xel yu rëy de li mu gis tiitloo na ko ci bëlëb mu ne inna hadha qad ra'a fazi'a ci riwaay imaam Ibn Isxaaq bi waa jii de gis na ko tiit loole léegi rek bi nga xam ne ci la agsi ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ila an-nabi sallallahu alayhi wa wallahi saahibi wa inni la maqtuul nee bi mu agsee ah dafa ñëw ci riwaay imaam ibn Sa'd bi dane bi mu ñëwee dana ko way xaka maanak yonent mi alayhi salaatu salaam ko lan moo la dal rek lan moo la dal ba ngay daw nii lan la mu ne qutila wallahi maa ngi wat ci yàlla ne rey nañ saaxibi ki ma fi àndaloon sànq ñëwoon nga jox ñu ke ñu doon jël si Abu Basir rey nañ ko wa inni taman mii la maqtuul waay waay dañ may rey au secours au moo tax ma daw ci ci yéen nee na bi mu ko waxee lool rek fa jaa naka la wax ba daaneel da dafa daaneel rek fa jaa abu basir abu basir rek mu ngi toppoon ci ginnaawam agsi fa qaala mu ne yaa nabiy allah qad wallahi awfa allahu zimmatak qad radatanii ilayhim thumma anjaani allahu minhum abu basir agsi ci saa se yonent bi alayhi salaatu yow ndaw yàlla li xat dëgg-dëgg wallahi aw fallahu zimmatak buur yàlla matal na sa kàddu la nga joxe woon pacte ba nga joxe woon matal nga ko te buur yàlla def na nga matal ko ndax ba ma ñëwee xat radattanii ilayhim delloo nga ma ci ñoom summa am jaanillaa yow la la waroon la accord bi def ko delloo nga ma léegi nag ba nga ma delloowee man buur yàlla moo ma rëccal ci ñoom waaw xaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne waylu ummi misara xarbin law kaana lahu ahad yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne waylu ummi loolu wax la boo xam ne xam nga waylu mooy alhalaak mais arab yi duñ ci jublu lii mooy nit ko xamante ne ni mooy façon waxit la woo xam ni ah eh, nu tudd mootaamoo mooy toskare waaye jubluwuñ ci toskare contraire bi lañ ci jublu mu ne way la ummi misaara xarb kii de taalkatu taalkatu mooy lim def taalkatu misaara xarb taalkatu xare law kaana lahu ay waay bu amoon ku mu nekkal mooy Abu Basir mii bu amoon ku ko ñaaral mooy bu amoon ku mu nekk ak moom léegi ah ndax bi mu waxee lool mooy këne Abu Basir wayxa way oh, lu mu wax wayl waylu ummi mooy xam nga mooy textuellement mooy waylu ummi mooy mooy mooy alkuna yaayam woonaa alkaneeg yaayam misar harbi taalkatu xare law kaana ma'ahu ahad bu amoon ku ko ku nekk ak moom waaye mooy loolu noonu jubluwu ci loolu mooy ne da ko eh, Euh, pour tagg la mooy contraire li muy li ak tagg lay tekki voilà moo tax comme li boroom xam-xam yaan hiya kalimatu dhammin taquluha al-arab fi al-madh wala yaqsuduuna maana ma fi ma fiha min al-dhamm wax la joo xam ne ci biti nii ngàññaate la waaye arab yi dañ koy wax ngir tagg nit ki te jubluwuñ ci li nga xam ne mooy ngàññaate voilà kon mu ne misaar xarb mooy koo xam ne taal day taal xare mooy ne moom nit la koo xam ne kuy ragalul ragalul tàng ragalul xare moom Abu Basir mu ne bu amoon ku new ak moom léegi Ah. léegi nag Abu Basir bi affaire bi demee noonu mu ne fa lamma sami'a dhalika arafa annahu sayarudduhu ilayhim fa xaraja xatta ata siifal bahr bi nga xam ne ci la déggalee ci la dégg yonent bi aleyhi salaatu wa wax lii moom mu ne é eh, yonent bi aleyhi salaatu salaam de kon mooy bu gaa yi ñëwaatee dañ ma da dina ma delloowaat ndax fekk maa ngi nekk ci territoire am bii bu waa Quraysh di yónnee waat mu may boole ñoom léegi nag moo xam ne kon fii bu ma fi toogee yonent bi aleyhi salaatu salaam damay joxaat gaa yi fa xaraja hatta ata siifal ba mu daal di génn ba ni nga xam ne ci lay àgge bërëb buñ naan siifal bahr te lool gis nañ ko bu yàggul ci sariya bu seydina abdurrahman ibn abu ubayda amir ibn al bi ñuy lekk jën woo wële bu nuy woo wële teeroon ci tafes bi voilà ci riwaay imaam ibn isxaaq bi mu ne summa xaraja abu basir xatta nazala nazala al ba ni muy wàcc al benn bërëb la ci waa bilaadu Banu Sulaym foofu noonu mais mooy ci côté géej gi moo tax mu ne min nahiyati dil marwa ala saaxilil bahr bi tariqi Quraysh allati kaanu yaxuduuna alayha ila Shaam mu dem ci côté tafas gi foofu ne la ci siiful baax ci yoon wi nga xam ne waa Quraysh fa lañ doon jaar buñ doon dem Shaam ngir bëgg a gën a sori jullit ñi voilà léegi nag euh, am na sax ci yenn wala nañ continuer mu ne nag bi mu demee noonu ci riwaa imaam ibn Isxaaq bi rahmatullah alayhi mu ne wa balagha al muslimiin alladhiina kaanu ihtubisu wala ihtabasu ihtubisu bi Makka qawlu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam li abi basir wayla ummi mihshal harb mihshal harb law kaana ma'ahu ahad mu ne bi nga xam ne nag ci la ko jullit ñi nekk waa Quraysh jullit ñi nekk Quraysh te ñu leen di mbugal ci mustad'afuna comme ni nga xam ne noonu lañuy def Abu Basir moom comme niñ ko doon def mbokkam ya daal di dégg waxu yonent bi alayhi bi mu ne wayla ummi misaara xarb law kaana lahu waay waay abu basir moom taalkatu xare ay bu amoon kum nekk ak moom ñoom ñu dégg ku nekk law kaana maahu ah. ñu ne ndax bu dee kii bi mihsha mihsha harb bi imaam ibn Sa'd indi mooy mooy li ngay téye di ko yëngale ta ab ab ay lakk-lakk ab ab kii boobu ay ay ay xal mooy mihsh boobu mihsha harb moo tax benn la rek li muy tekk ak ak ak li mu wax ne misar harb léegi nag ñooñ dégg ko bi ko jullit ñi nekk Makka te ñu téye leen fa di leen buggal déggee lool waxu yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu law kaana maahu rijaal wala maahu ahad ay bu amoon ñu ne ak moom ñu fexe ñoom ba rëcc gaa yi di rëcc par kenn ku rëcc rek daal dem yëg ne Abu Basir mu nga siifal bax nga daal dem foofu fa xaraju ila Abi Basir wa bil iis fajtama'a ilayhi minhum qaribun min sab'ina rajula léegi nag ku ku ku rëcc rek dem foofu ku rëcc daal di dem foofu léegi nee ba ni nga xamante ne ci lay daje foofale ku ñu presque ñoo xam ne jege nañu soixante-dix personnes voilà hatta ijtama'at minhum isaaba fa wallahi maa yasma'una ci riwaay imaam ibn eh, mu ne hatta ijtama'at minhum isaaba fa wallahi maa yasma'una bi'iirin xarajat li qurayshin ila shaami illa taradu laha léegi nag biñ fa nee mbooloo abu basir mii seen njiit daal di jël benn décision mooy comme que waa quraysh ñoo ñu doon mbugal te ñoo bu ñu delloo ci yonent bi aleyhi salaatu salaam mu delloo ñun léegi quraysh ñu ñu doon mbugal génn ñu suñu dëkk tax ñu génn fii lañuy toog seen seen caravane yi fii la ñuy jaar du ñu dégg benn caravane Quraysh ndax Quraysh après dañ naan ah c'est bien léegi comme que jullit ñi léegi am nañu accord ak moom léegi mooy son suñu route commerciale yi en tout cas menace bi gënoon rëy ci moom mooy jullit ñi léegi am nañu paix ak ñoom ay ca ñuy commencer nag di yónnee caravane yi dem xamuñ ne woon ne nag am nañ beneen menace muy ñi doon mbugal te ñu rëcc ci jóge foofu te manoo dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam fa demee ñu delloo leen léegi ba ñu fa dajee ba am benn kàttan doonuñu woon dégg benn caravane Quraysh bu jóge Sham bu jóge Quraysh di dem Sham doo àgg sax donc dañ la dul may sax nga jaar fa bay àgg Sham bay jëli marché lii di ñibbi lu dul gaa yi dogaale la kar la fa qataluhum rey leen wa axadu amwaaluhum jël alal ja caravane Quraysh bu ñu dégg ay coupeur de route lañ leen mujj def ku fa jaar rek ñu couper bi ci waa Quraysh seen caravane yi voilà léegi bi mu demee noonu nag ah waa Quraysh waa te kuñ ci jàppoon dañ lay rey ba pare nag mu mbir yi léegi nag bi waa Quraysh nag yégee lool affaire bi metti leen mais caravane bu ñu ñu yëg ne bon caravane ba mujjul àgg ña ci nañ leen alal yi nangu nañ leen euh, léegi fa arsalat qurayshun ila nabii sallallahu alayhi wa sallam tunaashiduhu allaha lama arsala fa man ataahu fa huwa amin fa arsala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ilayhim ci riwaaya imaam al Buxaari nee nag waa Quraysh ah finalement li ñu def ñu xam ne lii moom jëmul kër moo na am na ci yenn riwaaya yoo xam newul ci saxiix yi Suhayl na Amr dafa mer bi mu yëgee ne Abu Basir dafa rey te ki mu rey mbokkam la ndax ci waa Banu Aamir lañ bokk ñoom ñi al-Amili mu ne ñooñu fëtu yonent bi alayhi salaatu salaam la Abu Sufyaan ne ko hé Ibn Harb mag ne ko yow dangaa dof walla lam ne ko Muhammad sallallahu alayhi wa du delloo na leen yow ñi ñu yónni ne ñu dem jëli Abu Basir jox na leen ko walla déet mu ne waaw mu ne léegi moom def na li ko waroon li ko accord yi wax jox na joxe na ko ca yoon wala kee ji rey lu ci yoonam léegi lu ci yoonam delloo na ko ñañ ko booleen ñu rey leen nga ne moom la du moom Abu Sufyan daal di indiwaat Suhayl na ko hee du moom yoonam newu ci ndax loolu du territoire am te waa ji newul auto ba mu nee ci autorité ba ñëwee dañu koo delloo léegi kay nañ wax dëgg rek mbir yi moom wax dëgg daa gën a daa daa naqare ñu ne rey lañ sa mbokk rek nga bëgg ne dafa yàq accords yi déedéet fan la ko reyee ci yoon bi ñuy ñibbi ñu ñu yoon nee ñu jëli leen ñu rey ko Quraysh bi affaire yi demee nii Abu Basir ak mbokkam yi di rey rek ku fa jaar caravane Quraysh doo àgg Sham nangu alal yépp ñu daal di yónnee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ko dagaan buur yàlla ak mbokkoo gi ñu bokkoo ne ko képp koo xamante ne nii léegi accord yi xam nga ñun ñoo ne woon ci akoor yi ñépp ñoo d'accordoon kene ku jóge ci ñun ñëw ci yéen dangeen mu koy delloo léegi nag ku jógeeti ci ñun ñëw ci yéen fa amin mu ngi en sécurité téer soxlaatuñu mooy Quraysh ma tegoon mbir ja wahum laa ya'rifuuna annahum dalluu min haythu araadul izza yëguñu ne keroog bi ñuy signé accord ya lañu wàcce seen bopp ci jamono joo xam ne dañu bëggoona a teddaange ak yëkkati seen bopp ñoom ñi doon dicté doon forcer mbir mi ne lii lañuy bind ala lisaani Suhayl ibn Amr mi ñu yónni woon ci làmmeñam ñu bind ko ñoom ci seen bopp bi mbir yi demee nii ñoom ñoo ne yonent ma yu saaf saaf ñu lay dagaan buur yàlla ak mbokkoo gi dox suñu digganteeg yow ku jógeeti ci ñun si ñëw ci yéen nekk na en sécurité léegi loolu mooy lan fexeel récupérer gaa yooyu noonu soxlaatuñ leen léegi ku jógeeti Quraysh waxoon nañ léegi ku fa jógeeti ñëw ci yow teel. comme ñun liñ la waxoon ne ku jóge ci yow ñëw ci ñun dañuy ñun ñoo koy téye léegi képp ku jógeeti ci Quraysh ñëw ci yow fa huwa amin waaw kooku mu ngi ci sécurité yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi yónnee ci ñoom daldi yónnee ci ñoom ne ngir daldi ñu ñëw bind leen benn bataaxal bataaxal boo xamante ne nii keroog Abu Basir bi nga xam ne ci la ko jot doon ko liir bi mu ko jotee moom Abu Basir bi téere bi bi bataaxal yonent bi aleyhi salaatu di ñëw ci la fekk moom Abu Basir nekk ci lalu sukuraatam moom mi nga xam ne comme li imaam Muusa ibn Uqba wax ci magaziom yi ne moom ku kaana lii ku bari woon lu mu doon julli la moom abu basir mi radiyallahu anhu kaana yuksiru an aka bari nag lu mu doon wax lii daal mooy boo gisoon daanaka vers bi bayt bi moom mooy dëng déggoon mu koy wax moo tax mu ne wa kaana te nekkoon na abu basir yuksiru an yaqul na lu muy wax alxamdulillahi alcaliyi alakbari man yansuri llaha fa sawfa yunsari doon na wax naan alxamdulillahi alcaliyi alakbari mu naan alxamdulillah mbooleem façon cant yi cant na buur yàlla alcaliyi mu kawe mi al te màgg man yansurillaaha képp ku dimbali yàlla fa sawfa yunsar yégal ne buur yàlla xel séef na laa dimbal waaw in tansurullaha yansurkum loolu la alxuraan wax bu ngeen dimbalee yàlla buur yàlla dimbali leen loolu nag la bari woon lu mu doon wax di ko wax ay vers alhamdulillahi al aliyyil akbari man yansurillaaha fa sawfa yunsari keroog bi yonent bi aleyhi salaatu salaam jotee waa Quraysh ñu leen yónnee ngir léegi ñu changer accords yi ci point boobu ku jógeeti ci waa Quraysh gëm la ñëw ci yow léegi nekk naa sécurité dootuñ yónneeti di leen jël yonent bi aleyhi salaatu salaam bind ab téer ab bataaxal ngir ñu yónnee ko ñoom Abu Basir ngir léegi ñu ñëw Medina nekk aminin nekk ci sécurité abu basir keroog la génn àddina keroog mu ngi woon ci lalu sukuraatam yor këyit gi leen yonent bi aleyhi salaatu salaam joxoon bi mu leen yónnee mu ngi ko teg ci kawam ci dënnam mu ne mu ngi ci loxoom téye ko ci loxoom moo tax mu ne fa maata wa kitaabu nabii sallallahu alayhi wa fi yadihi lettre yonent bi alayhi salaatu salaam muy ci loxoom kon noonu la seydina abu basir utbat ibn asiid athaqafi radiyallahu anhu génne àddina ci foofale mu ne woon ci siiful bahr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wanna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa mawaa